أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإن إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم إنكم إنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من من أصحاب اليمين وأما ماء كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم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 bi nga xam ne moom moo aju woon ci wàllu julli buntu biñ ci njëkkoon a gis mooy mooy baabu tatawwu ba'dal maktuba mooy buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci coobare woo ci jaamu yàlla ginnaaw julli farata yi ñu gisoon ci lenn ci julli yooyu ñu gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma te danañ ko gisaat léegi insha allahu taala muy wax ne sallaytu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sajdatayn qabla adh-dhuhri wa sajdatayn ba'da adh-dhuhri wa sajdatayni ba'da al-maghrib wa sajdatayni ba'da al-'isha'i wa sajdatayni ba'da al-jumu'a fa amma al-maghrib wal-'isha'u fa fii baytihi maanaam loolu tamit lu gisoon ci riwaaya boo xamante ne daf ni ba'da al-'isha'i fii ahlihi naka noonu mu daadi ci teg ne wa haddathatnii ukhtii Hafsa radiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yusalli sajdatayni khafiifatayni ba'da maa yatlu'u al-fajru <coughs> wa kaanat saa'atan laa adxulu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne julli na ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> mooy ñu nekk doo ci benn place ci biir jàkk ji ñuy doo ñaari rakka yoo xamante ne laataa tisbaar la ak ñaari rakka ginnaaw tisbaar ak ñaari rakka ginnaaw timis ak ñaari rakka ginnaaw gee ak ñaari rakka ginnaaw jullik ajjuma amma li nga xam ne moom moo aju ci julli timis gi ak julli géegi nag lool ci biir këram la ko daan jullee maanaam ñaari rakka yooyu da daan génn jàkk ji dem jullee ko ci këram waaye ñu gis ne ci riwaayaat yi daf ci am yuy leeral ne maanaam ginnaaw gée rek la loolu concerné maanaam ne bu daan julli gée la daan dem ci këram julli fa maanaam ñaari rakka yi ci des ci maanaam ci waa ci dem ci waa këram jullee foofu <coughs> mu a te sama mag bu jigéen sayyidat moom nettali na ma nee na ma yenente bi sallallahu alayhi wasallam da daan julli ñaari rakkaay fajar yoo xamante ne ñaari rakkaay yu woyof la daan doon te loolu waxtu la woo xamante ne daanuma nekk biir kër yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu gisoon nañ ci tamit baabu man lam yatatawwa ba'dal maktuba buntu bi nga xam ne moom mooy waxu ci mbiru ka nga xamante ne nekkul di julli julli coobare ginnaaw julli farata yi maanaam moom day julli farata rek mu daal di jeex loolu tamit mu indi ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma moom mu ne sallaytu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam samaniyan jami'an wa sab'an jami'an maanaam julli noona ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam juróom benn juróom ñetti rakka boole ko naka noonu juróom ñaari rakka boole ko maanaam moom mooy julli tisbaar ak takkusaan la doon boole mu defe looleen muy juróom ñetti rakka naka noonu mu daal di julli juróom ñett ñaari rakka maanaam dafa boole timis ak gée mu dajale te loolu bu ko defee moom mooy kon naafilawul maanaam mooy ni kon ginnaaw tisbaar bi naafilawu ci naka noonu ginnaaw timis bi tamit naafilawu ci kon loolu tamit léeg-léeg mu daal di am waaye daal li nga xam ne moom la gënoon a taxaw moom mooy daf daan julli ay maanaam julli naafila yooy loolu moom moo tax rakka yooyu ñu tudde leen woon sunanul rawaatib te gisoon nañ ne maanaam li nga xamante ne moom la gënoon a maanaam moom mooy beneen mbir mooy mooy ne ñaari rakkaay laataa timis maanaam laataa tisbaar maanaam moom ñeenti rakka la daan doon maanaam lañ daan gis mu def ko maanaam mu nekk ñeenti rakka ginnaaw euh, ginnaaw euh, maanaam laataa tisbaar comme li nga xam ne insha allahu taala dinañ ko gis ci hadith sayyidat Aisha radiyallahu taala anha naka noonu gisoon nañ ci maanaam bëmbëstaloo nañ ci li nga xam ne moom moo aju ci wàllu euh, buntu yi nga xamante ne ñooy ci buntu coobare woow yooyu maanaam wax li nga xamante ne moom moo aju woon ci jullig yoor yoor te gisoon nañ ci xadis bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci mbëmbëstal gi bi nga xam ne ci la doon waxee ne maanaam saa su nekk doomu aadama bu ne am na ci maanaam fi nga xamante ne foofu la euh, mooy articulation yi fi nga xamante ne fa la euh, yax di daje am na ci maanaam benn bis bu jot daf koo war a saraxel maanaam articulation bu jot daf koo war a saraxel léegi nag su fekkente ne wax na subhaanallah saraxel na benn su waxee alhamdulillah bépp bépp al baatu alhamdulillah saraxel na benn bépp baatu laa ilaha illallah saraxel na benn bépp baatu allahu akbar saraxel na benn waaye nag mu julli ñaari rakka yoor yoor dana ko day pour mu mën a saraxeel mboolem jëmmam ji maanaam kon loolu bokkoon na ci yi nga xamante ne moom la gisoon naka noonu am na yeneen i eh, yoo xamante ne insha allahu taala amaan na dinañ ko gis ci kanam buñ yegsee ci hadis sayyidina Abu Hurayra tamit radiyallahu taala anhu nañ tamit masala yi nga xamante ne ñoom ñoo aju woon ci waxtu yoor ak jamono yi nga xamante ne ci lay am ak jamono yi nga xamante ne maanaam moom moy bi ci jamono yi loolu tamit gisoon nañ ko léegi nag ñu daal di war a gis maanaam hadis yi nga xamante ne moom la ci indi mu ne qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab li haddathana Musaddad te moom mooy ibn Musaddad mooy abu Musaddad ibn Musarhad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad ibn Murarbal wala Mugharbal al asadi al basri rahimahullah muy Abul Hasan euh, di waa Basra rahimahullahu ta'ala génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Yahya te moom mooy al imaam Abu Sa'id Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan rahimahullahu taala moom tamit di imam bu mag di amirul mu'minin di imam waa Basra moom mi ngi gane adduna cent vingtième année génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Shu'bata mooy ibnu al-Hajjaj moom tamit amirul mu'minin mooy Shu'bata ibnu al-Hajjaj ibnu al-Warda al-Ataki al-Azdi di al-Wasiti thumma Basri rahimahullahu taala Abu Bistam mooy dàqan dalam di waa Basra di imam bu mag foofu gane adduna quatre-vingt-deux jàpp quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa adduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne an Tawba te moom mooy al-Anbari euh, Abul Muwarri' euh, al al al al Basri rahimahullahu taala maanaam Tawba mi ngi génn adduna cent trente et unième ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom mi ngi gane adduna nag ca dëkk bu ñuy wax Yamaama euh, rahimahullahu taala mu a an Muwarriq te moom mooy euh, Abul Mu'tamir rahimahullahu taala al-Ajali al wa waa Basara ginnaaw ko mu nekk waa Kufa kon dañuy gis ne xadis bi ñu ci nekk ñëpp daanaka waa ñoom ñëpp wa Basara lañ moom ñu génn àdduna ci luy cent luy wërwërloo ci cent cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nan na ko qaala nee na qultu wax naa ibnu Umar mu sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab Abu Abdurrahman di mag wa Makka ginnaaw gu mu nekk waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam di doomu sayyidina Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma an mu ne ko wax naa ko nee na ko atusalli ndax yow da ngay julli ad-duha yor yor maanaam ñaari rakka yor yor ginnaaw bu jant bi jógee ba noppi ba nga xamante ne léegi waxtu yi nga xamante ne ci la ñu war a mën a naafila tàmbale na ba keroog balaa jant bi di jéng yow ndax waxtu woowu yow da nga julli ñaar rakka ngir mën cee naafila lu mu néew néew ñaar te gisoon nañ ne ñu julli ko juróom-ñett mooy liggéen gën comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee insha allahu taala ci hadith sayyidat ummu hani bi di ñëw radiyallahu taala anha mu ne qaala mu ne ko laa déedéet nee na qultu ma ne ko fa omar ndax sayyidna omar radiyallahu anhu daan na julli yoor yoor mu ne laa déedéet qultu ma ne ko fa abubakar nee na ko ndax asidna Abubakar radiyallahu anhu moom daal na julli yor yor xaala mu ne laa déedéet qultu ma ne ko fan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daal na julli yor yor mu ne laa xaala mu ne laa ixaalu ah lii de njort loo njortuma ko maanaam kon moom ci limu mu gis gis na ni moom moom du di tàmm di julli yor yor naka noonu Seydina Abubakar radiyallahu anhu daanu ko def Seydina Umar radiyallahu anhu daanu ko def na moom maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tamit nee na man yaakaaruma ni dana ko def ma doon na ko def maanaam kon loolu liñ ci xame mooy ne kon ndekete yoor yoor du farata maanaam julli ñaar rakka looloo tax moom ci jëmmi boppam wala keneen maanaam ak ñeneen ci sahaaba yi radiyallahu anhum doon wax naan yàlla na yàlla yërëm ku dekkal sunna boobu maanaam ndax sumna bu ñu rey la maanaam kon loolu maanaam moom mooy kom li nga xamante ne muy julli ñaar rakka yor yor loolu tamit bokk na ci hadith bi mi teg muy tegtale moom mooy ne du farata comme li nga xamante ne euh, noonu la nekkee mësa bu ñi nga xam ne ñoom ñooy Hanaabila rahmatullah alayhim ak li nga xamante ne ama naka noonu maanaam ñëpp d'accord nañ ci ne du farata waaye saxoo ko maanaam ndax saxoo di julli yor yor tout le temps tout le temps tout le temps ndax sunna la ndax ñoom ñëpp mazahib bi maanaam mazahibul arbaa fuqaha um hanafi yi ak shafi'i yi ak hanaabila rahmatullah alayhim ñoom ñëpp dañ ne sunna la am amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha o maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne ma euh, dañ ñoom dañ ne maanaam man mandub la maanaam mustahabbu ne mu akkada la maanaam mooy lu nu sopp la waaye lu nu feddali la loo xamante ne maanaam di ko def saa su nekk dañ koo sopp waaye nag ñi nga xamante ne ngir ne yenent bi sallallahu alayhi salaam moom comme ñu koy gisee insha allah taala daf koo dinkaane te lu mu dénkaane dee leen ko def loolu loolu lay tekki naka noonu beneen bi ci def moom mooy daf cee wax ngëneel gu toll ni bi ñu wax léegi ci hadith sayyidina Abu Zar bu nekk bu radiyallahu anhu bu nekk sahih imam Muslim naka noonu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa salaam dafa ne am na benn buntu ci àjjana boo xam ne baabu duhaa la tudd buntu boobu ak duhaa la tudd yor-yor képp bu boobaa nag yawmal qiyaamati dañ fay taxaw ne maanaam ci juróom-ñetti buntu àjjana yi benn bi moo tudd noonu ab duhaa am na beneen bu mu wax ne yu ñuy woor foofu la ñuy jaare mu ngi tudd Rayyaan mais buntu bi nga xam ne fa la fa la ñiy julli di jaare moom duhaa la tudd yor-yor nee na nag bu yowmal xiyaama dañ fay taxaw ni képp ku daan julli yor-yor kaay dugg bu ko defee nga daal di mën a ñëw dugg si maanaam loolu tamit day tegtale ngëneel gu mag gi nga xam ne moom moo nekk ci julli yoor yor ba yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne moom huwa salaatul awwaabiina maanaam moom mooy jullit ñi nga xam ne dañoo jublu ci yàlla maanaam moom mooy ñaar maanaam ñaar rakka yooyu nga xamante ne moom la ñuy julli ci waxtu woowu ngir ne comme niñ ko gisee woon jamono la joo xamante ne nit ñi dañuy commencer dugg songu dëkk bi maanaam commencer songu seen yitte yi yow nag mi nga xamante ne bàyyi nga ci xel maanaam ba jël ñaari rakkaay yooyu nga julli ko waxtu woowu loolu day le maanaam ak jublu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala naka noonu am na <coughs> yeneen i ngëneel yoo xam ne dalañ ci dañ ci nekk comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci euh, hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne dinañ ko gis. beneen bi ci des moom mooy kon waa léegi nag ginnaaw ba lii moom mooy àtte bi léegi nag ndax saxoo ko dafa nekk loo xamante ne euh, lu lu lu lu nu sopp la loo xam ne sunna la loolu nag moom la yeneen boroom xam-xam yi wuutee fuqaha xanaa xanaabila lay ndax xanaabila yi rahmatullahi dañoo jàpp ne déedéet maanaam saxoo ko nekkul lu gën ndax ñu bañ koo bane bañ koo jàppee comme farata te loolu bokk na xadiis bi bokk na ci li koy dëgëral amaan na sax ndax yanuwul maanaa ne Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu maanaam dundam yëpp julliwul yor-yor loolu yanuwul maanaam yanuwul maanaam ne Seydina Abubakar dundam yëpp julliwul yor-yor mais ama wala naa Umar li muy tekki mooy te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nañ ni da daan julli yor-yor maanaam julli na ko ay jamono julli na ko comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci euh, hadith yi bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne léeg-léeg da daan julli yor-yor bañ jàpp ne doot ko bàyyi léeg mu bàyyi ko bañ jàpp ne doot maanaam loolu moom mooy wane ni kon daan na ko julli loolu amaan na moom la Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma bëgg a wax maanaam ne moom du koy julli tout le temps tout le temps maanaam naka noonu du Seydina Abubakar it daanu ko julli tout le temps tout le temps maanaam naka noonu Seydina Omar daanu ko julli tout le temps loolu ci jublu radiyallahu anhuma mais tegtalewul ne du nga ko julli du du mësuñu koo julli ci seen àdduna loolu yan wut maanaam maanaam comme ni nga xam ne noonu euh, lan daanaka xaw a leere ci bopp képp koo xamante ne xam nañ ni maam ñooñu niñ sawaree woon ci jaamu yàlla beneen mbir bi nga xamante ne euh, tamit euh, moom mooy euh, maanaam ngir ne laaj bi nga ko laaj rek ndax ab doxaa maanaam ndax da ngay julli yor-yor maanaam ci la ñuy xamee ni xamoon na lan la ba julli boobu di tekki te comme moom xam na ni julli gi existe na maanaam loolu sikk nekkul ci ne daan na ko def maanaam dina ko def mais doonu ko woon takkoo comme ni mu doon takkoo ak masalan sunanu rawaatib bi mooy yeneen julli yi nga xam ne moom lañ doon lim lim ne doon daan na ko julli ak yenente bi sallallahu alayhi muy ñaari raaka laata tisbaar ñaari rakka ginnaaw tisbaar ñaari rakka ginnaaw timis ñaari rakka ginnaaw gee ak ñaari rakka fajar yi maanaam loolu bokkul amma bii nag moom moom sikk nekku ci ne daan na ko julli beneen bi ci def tamit mu ne biñ euh, bii tamit bokk na ci liñ ci xamee moom mooy ne julli yoor yoor du farata ci yenente bi sallallahu alayhi comme ni nga xamante ne noonu la nekkee mazhabu jumhur ngir ne boroom xam-xam yi tamit rahmatullahi alayhim dañoo wuute ci julli yoor yoor ndax ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw wala déet ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama rahmatullah alayhim te ñoom ñooy xanafiye ak ah, maliki yi ci li gën a bëri ci ñoom ak xanaabila yi ci li gën a bëri ci ñoom rahmatullah alayhim dañoo jàpp ne déedéet yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli yoor yoon ci moom amma li nga xamante ne maam nekkutoon lu war ci moom amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i yi ak ñenn ci Maliki yi ak ñenn ci Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne maanaam dafa nekk lu war ci moom waaye lii dalil la buy tegtale ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli yoor yoon nekkutoon Euh, lu war ci moom hadith bi imam al-Bukhari rek moo ko solo waa saabu kutubu sitta ba mu jeex a na nag ci musnad imam Ahmad hadith numéro quatre mille sept cent cinquante-huit euh, kon dañu gis ne imam al-Bukhari rek moo ko solo ci waa saabu kutubu sitta rahimallahu al-jami' wa qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathanaa Adam muy ibnu Abdurrahmaan Adam ibnu Abi muy Abul Hasan al-Asqalaani Xurasaani rahimahullahu taala nekkoon waa Baghdad tamit moom euh, mi ngi dëkkoon Asqalaan maanaam Asqalaan dëkk la ci Palestine maanaam euh, moom mi ngi génn gane adduna cent trente-deuxième année génn adduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa qaala haddasanaa Shu'ba gis nañ ko léegi muy ibn Hajjaaj rahimahullahu taala mu ne qaala haddasanaa Amr ibn Murra te moom mooy ibn Abdullah ibn Tariq ibn haaris al-Jumali al-Muradi rahimahullahu ta'ala di waa Kuufa maanaam muy Abu Abdullah wala Abu Abdurrahman al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 118e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne mu ne annahu qaala sami'tu Abdurrahman ibn Abi Layla muy taabi'i bu mag boobu rahimahullahu ta'ala mooy Abdurrahman ibn Yasaar Yasaar moom la ñuy wax Abu Abu Layla mooy dàqantalam moo tax ñu naan ko Abdurrahman ibn Abi Layla nga xam ne moom taabi'i la waaye saxaaba yi sax dañ daan jàngee ci moom maanaam dañ daan fekkee ay jotaayam maanaam te loolu mu wane màggaayam rahimahullahu taala di uh, Abu Isa mooy dàqantalam wala Abu Muhammad al-Kufi uh, madani maanaam waa Madina la ginnaaw ga mu nekk waa Kufa rahimahullahu taala Euh, moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu ne yaqulu mu ne maa haddasanaa nettaliwuñu ahadun kenn maanaam ci sahaaba yi radiyallahu anhum annahu naka moom kat ra'a gis na annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli mu doon julli ad-duha yoor yoor ghayra kudul ummu haani maanaam ummi haani muy sayyidatuna ummu haani bint abi talib radiyallahu ta'ala anha maanaam di sœur ci Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu maanaam moom euh, nga xamante ne mi ngi génn àdduna ci xilaafa Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu maanaam moom mii euh, ci saxaaba yi la bokkoon bisu fatfu Makka maanaam ci la gis yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw julli yoor yoor maanaam ci moom loolu nag moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, ñu bëri jàpp nañ ne yoor yoor la waaye am na ñenn ci ñoom ñu jàpp na déedéet julli googu julli salaatu fatxi la maanaam bu ñu demee ba am conquête maanaam ubbi benn dëkk julli gii yenente bi sallallahu alayhi wasallam julli julli googu la maanaam bu ñu demee xeexi ji benn dëkk ba gañe ko nangu ko jël euh, pale ba jël maanaam point stratégique yëpp bu boobaa nag day yoon maanaam nit ki maanaam julli juróom-ñetti rakka yi ngir sant borom bi subhaanahu wa taala maanaam loolu loolu moom moo tax mu am ñenn ci borom xam-xam yi ñu ko jàppee noonu Euh, rawatina ci fuqaha xanafi rahmatullahi alayhim waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama rahimahumullah ñoom dañoo jàpp ne julli gii nga xamante ne moom la julli euh, julli euh, yor julli yor yor la te lool moom mooy ñi ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim mu ne fa ndax moom sayyidat ummu hani radiyallahu anha qaalat dafa ne inna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa daxala dugg na baytaha kërëm yawma mat makka bis bi nga xamante ne moom lañu ñu ubbi makka mu fartasala mu daal di sangu cangaayal farata wa salla mu daal di julli samaaniya rakaatin juróom-ñetti loolu nag moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhur muy fuqaha u maliki yi ak shafi'i yi ak hanabila yi rahmatullah alayhim jàpp ne ñaari rakka yoor yoor mooy li gën a ndaw juróom-ñetti rakka mooy li gën a màgg maanaam waaye nag li nga xamante ne maanaam mooy li gën a juróom ñetti rakka te loolu mooy li gën ngir ne sax na ne yenente bi sallallahu alayhi wa salaama def na ko donte ñaari yi ngëneel ñu doon wax maanaam boo ko defee da ko am waaye nag nga def ko juróom ñett loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li gënati te loolu waaye nag loolu tamit mooy li ëpp maanaam bu boobaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne boo xësee ba julli juróom ñetti rakka léegi c'est bon yow waratuloo yokkaat leneen leneen loo yokkaat nag ci bëccëg yi noonu maanaam ci jamono yoor yoor gi loolu la lay tudd wala boog mu nekk loo xam ne boo ci yéenee yoor yor loolu dañ koy sip fuqaha u maliki yi nag rahmatullahi alayhim ñoom jàpp ne sip nañ ko waaye daal ndax boo ko yokkee tamit day tudd naafila mais du nekk ba tey lu ñu sip ngir day dugg ci tatawwa maanaam coobarew beneen bi ci des tamit moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u hanafi yi nag rahmatullahi alayhim ñoom ni ñu jàppee masala boobu moom mooy fukki rakka ak juróom benn lañ jàpp ne moom mooy li nga xamante ne euh, moom mooy rakkaay yor-yor maanaam fukki rakka ak juróom benn moom mooy nibo bi gën a kawe li li gën a màgg donte mën naa dem ba maanaam ngir ne ñoom dañoo jàpp ne bu ñuy julli yor-yor dañuy daal di julli euh, ma ñoom ñoom dañoo jàpp ne ñeenti rakka maanaam ñeneen ñi dañ daan ñaari rakka sëlmal moo gën mais ñoom lépp loo xam ne dañ koy julli bëccëg maanaam ñaar ñeenti rakka sëlmal moo gën ci ñoom. maanaam la ñoom pour ñoom ñeenti rakka ngay def yu tegaloo nga sëlmal waaye doo def ñaari rakka sëlmal da nga def ñaar toog taaya comme ni ñuy jullee tisbaar wala tàkkusaan ñoom noonu la ñuy jullee mooy eh, seen seen seen seen naafila loolu moo gën loolu moom moo tax ñoom ci mboolem julli yi nag comme ni nga xam ne noonu la ñuy defee tamit tax tahiyatul masjid maanaam tahiyatul masjid ci ñëpp sunna la ba mu def maanaam maaliki yi tamit man man duub la mais mu akkada maanaam mooy loo xamante ne maanaam lu ñu sopp la maanaam ngir rek différence bi am entre na ak mandub ci ñoom comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon loolu moom moo tax ñoom ñu def ko mandub mu nekk mandub mu akka léegi nag li nga xamante ne tamit moom mooy ñoom suñu suñu nekkee di euh, euh, ñoom bu ñu jullee ñaari bu fekkente ne comme maanaam fuqaha euh, hanafi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne kon ñeenti rakkaa yi maanaam hatta tahiyatul masjid ñaari rakkaa doy na waaye ñeenti rakkaa moo gën maanaam loolu tamit ci mboole mbir yi nga xam ne dama julli naafila la noonu lañ koy defe ba mu def ju bu di guddi nag ñi nga xamante ne moom mooy bu xoolee imam bi ci boppam mazhabam maanaam imam Abu Hanifa ci boppam rahimahullahu taala dafa jàpp ne ñeenti rakka ci guddi gi moo gën amma ñeneen ñi ci des nag jàpp ne maanaam te rawatina maanaam ñaari àndandoom yi moom mooy imam Abu Yusuf ak Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani rahmatullahi alayhima ñoom dañoo jàpp ne ñaari rakka moo gën maanaam ci euh, julli guddi kon euh, loolu moom mooy li nga xam ne foofu la ñu wutee loolu nag comme que ñoom ñeent ñeent la ñuy def maanaam bu boobaa ñoom dañuy daal di def ñeent yoo xam ne ñeent sëlmal la muy fukki rakka ak juróom benn ñoom lañ jàpp ne moom mooy li nga xam ne li ëpp liñ mën a def ci rakkaay yoor yoor euh, mu ne euh, mu ne nag kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye xadis day dëgëral li nga xam ne mooy mazhabu jumhur maanaam mooy ne juróom benn rakka moom mooy li nga xam ne moom moo ci na maanaam sayyidatu ummu haani radiyallahu ta'ala anha nee na moom gis na ko nee na bi mu jullee kon mu ñaa juróom ñetti rakka nee na falam aram mosuma gis salaatan ab julli xatt mukku ak xaf bu gën a woyof min ha ci julli yoor ña yoor yoor yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ni mu daan jullee man ni mu jullee julli yoor yoor maanaam loolu tamit dañ ci xamee ne julli yoor yoor julli gu woyof lañ ci julli léegi nag mu daal di def lan mooy li gën liñ ci war a jàng ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, fukk euh, euh, mbooloo moom lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo gis ne julli yiñ ciy jàng maanaam rakkaa yi maanaam li gën liñ ciy jàng moom mooy saar yi nga xamante ne ñoom ñooy suuratay duha maanaam ñaari saar yi nga xam ne ñaari saar yoor yoor yi la maanaam mooy saar bi nga xamante ne day wax ne jant bi maanaam mooy sootu samp ngir ne yoor yoor jant bu jóg la beneen bi ci des mooy suuratu duha ci boppam bi nga xam ne yoor yoor la tuddoo maanaam bu boobaa ñu daal di ciy jàng rakka bu njëkk bi mu nekk sooratu Shams ñaareelu rakka bi mu nekk sooratu Duha bu fekkente ne nag Hanafi yi la ñoom ñaari rakka yu mujj yi maanaam ñoom ñeent la ñu ñaari rakka yu mujj yi dañuy tari Fatiha kese maanaam naka noonu tamit bu fekkente ne euh, ñeneen ñi ci def tam maanaam noonu lañ koy tegale bu fekkente ne nag da ngaa tegale lépp mba ndax Hanafi yi dañuy def loolu tamit maanaam mën a tegale juróom ñetti rakka jàpp wala juróom wala fukki rakka juróom benn noonu maanaam ngay tegale noonu mais ñaar yu ne da ngay toog taaya après nga jógaat ci yeggale maanaam noonu soo ko julleewee noonu bu boobaa yi ci def yëpp faatixa ngay def maanaam yi ci def yëpp da def faatixa léegi nag mu daal di def ñi nga xam ne ñoom ñooy kon ñaari rakkaay yooyu ci ñaari rakkaay yu njëkk yi wala boog soo maanaam nga def ko mën nga def tamit lépp nga def ko saar yooyu noonu maanaam muy maanaam boo masalan suy julli juróom-ñetti rakka ñaari rakkaay yu benn bu njëkk bi nga def sóoratul fatiha ak sóoratul shamsi ñaareelu rakka bi nga def sóoratul ak sóoratul duha bu fekkente ne da ngay julli ñaari rakka yi nga xam bu léeg tamit am na euh, maanaam yeneen yu ci rot ci niñ ciy jàng mooy qul yaa ayyuhal a ci rakka bu njëkk bi ak qul huwallahu ahad ci ñaareelu rakka bi bu boobaa rakka bu nekk noonu nga koy defee bu dee ci Hanafi la rahmatullah alayhim comme niñ la waxee rek maanaam rakka bu njëkk bi ngay def qul yaa ayyuhal kaafiruuna ginnaaw fatiha ñaareelu rakka bi nga def qul huwallahu ahad ginnaaw fatiha ñett ñetteelu rakka ak ñeenteelu rakka bi nga def fatiha kese daal di sëlmal daal di jógal reprendre maanaam loolu kon moom mooy li nga xamante ne noonu la loolu lañ ciy jàng maanaam mu ne kon nag musuma gis ku julli gu gën a woyof min ha ci julli googu xayra lu dul annahu nak moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam yutimmu doon na matal ar ruku ar ruku yi was sujuud ak maanaam julli gi lu mu gaaw gaaw gaaw maanaam rukkoo yeeg sujjóot yi moom da daan nag voilà maanaam lii nag bu buñ ko waxee maanaam li muy tekki mooy ne mouvement bu ne da daan mat maanaam toogaay bi tamit da daan toog mu mat diggante rukkoo beeg sujjóot bi tamit da daan mat maanaam loolu la ci jublu wallahu a'lam xadis bi gisoon nañ ko xadis numéro mille cent trois daañ ko gisaat xadis numéro quatre mille deux cent quatre-vingt-douze Euh, imam Muslim indi na ko xadis numéro trois cent trente six ñaar ñetti yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille deux cent quatre-vingt-dix ak mille deux cent quatre-vingt-onze imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro quatre cent soixante-quatorze imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro six cent quatorze ak mille trois cent vingt-trois ak mille trois cent soixante-dix-neuf <coughs> imam Ahmad euh, Ibn Hanbal moom euh, indi ko diggante deux mille six cent quatre vingt ba deux mille six cent ba vingt six mille huit cent quatre vingt neuf indi na ko tamit vingt six mille huit cent quatre vingt dix huit ba vingt six mille neuf cent un ak vingt six mille neuf cent quatre ak vingt sept mille trois cent quatre vingt onze kon ñu gis ne ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ suñu xadis bi ba mu def imam an-Nasa'i rahimallahu al-jami' mu ne baabu lam yusalli ad-duha wa ra'ahu buntu man ki nga xam ne lam yusalli julliwul ad-duha yoor yoor war a aaw te mu gis ne loolu daal maanaam bàyyi gi mu ko bàyyi waase am lu yaatu la maanaam mooy dagan na mën naa ko ba comme niñ ko gisee ci hadiisu sayyidina euh, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala ma maanaam fii tamit day tegtale ne jullig yoor yoor du farata comme ni nga xamante ne noonu lañ koo xame te noonu la nekkee maanaam daanaka ijmaa ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim mu daa di euh, wax ne mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaab léegi haddathana Adam te moom mooy ibnu abi Iyaas qaala haddathana ibnu abi Zi'b muy imam waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam maanaam moom ak ñoom imam Malik ñoo bokkoon jamono mu doon jàngale ci jumaa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaamu Malik nekk moom moo ko magoon sax moom mi ngi génn àdduna quatre-vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ca euh, ginnaaw ga dafa demoon Kuufa fa la nekkoon euh, rahimahullahu taala muy Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughira euh, al-Qurashi al-Amiri rahimahullahu taala muy Abul Harith al-Makhzumi al-Madani rahimahullahu taala di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam Euh, maanaam Madina la nekkoon waaye Kufa la génne adduna ani Zuhri muy imam Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn Harith ibn Zuhrata ibn Kilab foofu la bokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ndey ci Zuhra ak ci baay ci Kilab maanaam euh, mooy euh, Abu Bakr al-Madani al-Hijazi rahimahullahu ta'ala gi gane adduna cinquantième année génn adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Urwata muy ibnu Zubayr ibnu al-Awwam ibnu Khuwaylid moom foofu la bokkee yaa Khadija radiyallahu anha maanaam Khuwaylid ibnu Asad euh, mooy euh, doomu Seydina Zubayr ibnu al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu maanaam euh, di yaayam nekk Sayyidat Asma bint Abu Bakr radiyallahu anha maanaam kon mu bokk su tamit ci waa kër Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala muy Abu Abdullah al bokk ci fuqaha as-sab'a yi juróom-ñaari borom xam fiqh yu mag yi nga xam ne ñoo nekkoon Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wa salaam moom mi ngi gane adduna ci vingt-quatrième année maanaam ci jeexitalu maanaam ci vingt-troisième année à peu près jàpp vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci at boobu nga xam ne ñu bari foofu lañu génnee àdduna ci jamono jooju an Aisha mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha al-Humayra as-Siddiqatu bintu Siddiq di doomu Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anha soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaalat ma ra'aytu musuma gis Rasulullah ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wa sallam sabbaha bi ma ra'aytu gisuma rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam sabbaha la suba xata duha ñaari rakkay yoor yoor maanaam la yoor yoor wa inni waaye man la usabbihu ha dama ko daan la maanaam kon man daan naa ko def mais yenente bi doonu ko def te gisoon nañ ci gannaaw il faut mu doon waxee ne yenente bi sallallahu alayhi amul lu mu gënoon a bëgg maanaam léeg-léeg mu bàyyi benn mbir moo xam ne daf koy bëgg di def waaye daf ko bàyyi ngir bañ nit ñi jàppe ko farata te ñaar rakkaay yoor yoor yi ci la bokkoon maanaam nekkutoon lu mu doon saxoo moom yenente bi sallallahu alayhi wa wa sallam waaye dafa nekk léeg-léeg daan bàyyi maanaam moom daa lu daf ko daan bàyyi te sayyidat Aisha daf ko daan daf ko daan def euh, maanaam li nga xamante ne euh, kon moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noonu lañ ko gisee Euh, ne moom noonu la daan maanaam noonu la daan comporté woo ci li nga xamante ne euh, moom mooy ñaari rakkay yoor yoor yi maanaam léeg-léeg da ka daan bàyyi lu bari ngir loolu mu ne gis xadis bi gisoon nañ ko xadis numéro mille cent vingt-huit fii lañ ko mujjee gis dootuñu ko gisati maanaam euh, gisoon nañ ko mille cent vingt-huit ñu koy gis ci riwaaya bi mu naan bi mu naan in kaana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam amala wa yuhibbu an ya'mala bihi khashyata an ya'mala bihi an-nas fa yufrada alayhim wa ma sabbaha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam subhata ad-duha qat wa inni la usabbihuha maanaam foofu maanaam ci lañ ko gise woon ci euh, riwaya boobu imam muslim inna ko hadith numéro 718 imam abu dawud hadith numéro 1293 imaamu malik hadith numéro 417 euh, imam ahmad ibnu hanbal lu bari la ko indi maanaam ñu gis ne kon waa faabu kutubu sitta euh, ñoom ñëpp maanaam ñoom ñetti ñoo ko seen ni mooy imaam Bukhari imaam Muslim ak imaam Abu Dawud imaam amma imaam at-Tirmidhi ak imaam an-Nasa'i ak imaam Ibn Maaja ñoom indiwuñu ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu salaatu ad-duha fil hadar baabu buntu bi moom mooy wax ci wàllu salaatu ad-duha julli yor yor fil hadari ci euh, ci bu ñu maanaam teewee comme li nga xamante ne euh, moom lay wax ni fii maanaam ne bu ñu teewee tamit maanaam mu ñu bañ a tukki parce que am na julli yoor-yoor suñu tukkee lool la njëkkee bu ñu xoolee maanaam euh, hadith bi nga xam ne mooy hadith sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma ci loolu la doon wax ne maanaam bu daan tukki gisul woon yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon ko julli waaye ba tey Ummu Haani radiyallahu anha leeral ne sayyidat Ummu Haani radiyallahu anha mais en tout yenente bi tukki na sallallahu alayhi wasallam ba pare julli ko kon muy war <laughs> kon dañ koy julli da woon farata amma ñi nga xamante ne tamit moom mooy bu ñu teewee tamit mu leeral ne loolu tamit daan ko julli moom julli yor yor mu ne qaalahu wax na ko Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu muy al ansaari radiyallahu anhu an nabi jëli ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam hadith boobu romboon nañ ko te gisoon nañ ko ci jotaay yi weesu maanaam mooy bi nga xamante ne moom la invité yenente bi sallallahu alayhi wasallam këram ne ko dama bëgg nga jullil ma place bi maanaam nga barkeelal ma ko bu ko defee mu daal leen di jul jiite ñaari rakka yoor yoor te mook Seydina Abubakar ñoo àndoon radiyallahu ta'ala anhu loolu tamit day dëgëral ne na maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan na julli yoor yoor te it euh, ne ñi nga xamante ne abu Abubakar radiyallahu anhu tegtalewul ne mosu ko julli lool tamit maanaam daf koy dëgëral ne qaala bi isnaad muttasil fi awal kitaab la haddathana muslim ibn ibrahim te moom mooy al asadi al farahidi rahimahullahu taala mooy abu amr al azdi Euh, nekk Basari waa Basara rahimahullahu taala moom moo moom moo jàngee ci juróom ñetti téeméeri sëriñ te nee na jéggiwuma lan pong bi maanaam mooy dem fenn foofu mu toog fa la toog yàlla daan koy defal xéewal gu toll ni juróom ñetti téeméeri sëriñ turbe na leen fa maanaam ba jàngee ci ñoom maanaam lool tamit mu nekk euh, ngëneel gu ko borom bi subhaanahu wa taala defal génn àdduna deux cent vingt-neuf deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu gën a mag ci imaam Abu Dawud rahimahullah imaam Abu Dawud ci ñi mu jàngee ñëpp kii moo ci gën a nekk mag maanaam moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala axbaranaa Shu'ba euh, gisoon nañ ko mu ne Hajjaaj mu ne qaala haddasanaa Abbaas al-Jurayri al-Jurayri mu ne huwa ibnu Farrukh te loolu wax la joo xam ne Muslim ibn Ibrahim moo ko wala imaam al-Bukhari maanaam moom maanaam ngir ne imaam Shu'ba sëriñam la mënoon na ko wax mënoon na ne ibnu Farrukh Abbaas ibnu Farrukh al-Jurayriyu euh, rahimahullahu taala muy Abu Muhammad al-Basri euh, rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna ci ginnaaw cent vingtième année bi ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa sallam di nekk waa Basra mu ne an Abi Usman nahdi te moom mooy Abdurrahman ibn la tudd rahimahullahu taala muy Abu Usman Ah, an-Nahdi di waa Kufa ginnaaw ga mu nekk waa Basra rahimahullahu ta'ala mu ngi génn adduna centième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaala awsaa nee na awsaa nii dénk na ma xaliili sama xarit ba maanaam yenente bi lay wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam lii tamit maanaam mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nit mën na koo jàppee xarit waaye moom li mu wax ne man jàppewuma kenn xarit su dee am na kenn ku ma jàppee xarit Seydina Abubakar la radiyallahu anhu ngir ne man yàlla moom mooy sama xarit maanaam kon loolu euh, te mi ngi koy wax juróomi fan laataa muy génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam maanaam te loolu moom mooy ne kon euh, moom yàlla moom mooy xaritam ne ni yàlla defe maam Ibrahima mooy xaritam man mii tamit def na ma ma nekk xaritam voilà maanaam kon moom mënta am te xarit xam ngeen ne du ñu du ñu multiplier wu maanaam xarit daa bokk ci li nga xam ne du multiplier wu maanaam kenn lay doon maximum buñ bu demee ba bari ba bari ñaar rek maanaam nekkul loo xamante ne day bari maanaam nit koo gis mu naan kii sama xarit la kee sama xarit la kee sama la mooy baatu xarit xamul lu muy tekki. maanaam dégg nga loolu kon euh, <coughs> ndax comme ni nga xam ne moom nag Seydina sahaaba yi radiyallahu anhum dañ daan wax loolu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam seen xarit la maanaam ngir dëgëral wane relation maam ni ñu jàppe yenente bi alayhi salaatu wassalaam euh, loolu mu ne kon euh, moom sama xarit bi dénk na ma bi salaasin ci ñett moo laa adaahunna du ma leen bàyyi xattaa amuta mbéta ma dee maanaam lii tamit bokk na ci liñ ci xame moom mooy ne nit ki bu fekkente ne dafa ñëw dafa dafa am sëriñ boo xamante ne maanaam moom daf koy digal muy muy def mu koy tere muy bàyyi euh, mu ne ko dama bëgg nga wax nga nga nga euh, ngay def nangam maanaam loolu noonu day daal di nekk loo xam ne laazim lay doon ci moom maanaam day daal di takkook moom maanaam ngir ne yenente bi sallallahu alayhi moo tax bi mu ko dénkee ñett yi moo tax Seydina Abubakar radiyallahu anhu gis ne mbir yi gaa du farata ci normalement du farata mais comme si yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko woo ni ko yow del def lii ak lii ak lii maanaam loolu du ko bàyyi ba keroog muy génn àdduna maanaam loolu tamit maanaam moom mooy sensu euh, léeg-léeg maanaam ci benn côté ci sensu wér yi nga xamante ne yi sëriñ si di joxe am nañ dañ na ah, lii ak lii ak lii jaamu yàlla la da nga koy matal boo bëgg maanaam ngir yow sa jaamu yàlla gën a jekk danga koy def nga ne waaw doo doo ko bàyyi ba keroog ngay dee maanaam loolu dafa bokk ci li nga xamante ne euh, ma maanaam loolu dafa bokk ci ci ci sens ci sens boobu moo tax sayyidna Abdullah ibn Amr ibn Al-As radiyallahu ta'ala anhuma bi mu dee bi ko yenente bi sallallahu alayhi ma ne yow léegi del de maanaam naafila yi mu ko jox ne ko dee ko def muy woor ñetti fan yooyu noonu dafa bañ daf ne noonu dafa tuuti ba mu dig dig ko ne ko koor sayyidna Daawuda bi moo gën kon ba mu ne def Ah, mu julli ji tamit mu woyofalal ko ba mu ne da koy def moom dem na ba nga xamante ne yaramam yëg maanaam mu gis ne dafa diis mu ne ak a neexoon ma jàpp li ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam njëkkoon a wax maanaam lu tax parce que gis na ni lii comme yonent bi moo ko digal farata la ci doon ci moom maanaam loolu sens boobu la donte bu ñu xoolee ci umma bi ñu ci des ñëpp maanaam du farata ci ñoom maanaam loolu sens boobu moom la maanaam sens boobu moo perpétué wu rek ci diggante sëriñ si ak taalibe yi ci buntu boobu noonu waaye ci buntu jaamu yàlla yi nga xamante ne engagement daf cee am la ñi nga xam ne ay lazim lañu yooyu la ñuy wax mais yi nga xamante ne engagement bu tollu noonu lazim boobu amu ci dégg nga euh, mu ne nag kon du ma ko bàyyi mbett xanaa ma génn àdduna mu daal ne saw mi kooru salaasati ayyaamin ñetti fan min kulli shahrin ci weer wu ne maanaam moom mooy ayyaamul biid mooy fukkeelu fan ak ñett fukkeelu fan ak ñeent ak fukkeelu juróom yi nga xamante ne ñoom ñooy ci weer wu ne mooy treize quatorze ak quinzième mooy pleine lune bi maanaam boobu euh, yooyu noonu mu ne duma ko bàyyi ba keroog mooy génn àdduna wa salaatu duha ak jullit yoor yoor lii tamit du ko bàyyi ba keroog mooy génn àdduna wa nawmin ala witrin ak it balaa may nelaw mu julli witar wa nawmin ak nelaw ala witrin ci kaw witar maanaam loolu duma ko bàyyi ba keroog may génn àdduna muy ñetti yoo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko koo digaloon te lii day tegtale maanaam ngëneel gi nga xamante ne moom moo nekk ci ñett yii yëpp maanaam ngir ne nama ngir ne yenent bi sallallahu alayhi li muy woo ku mu bëgg lool ak koo xamante ne da koo euh, da ko jege ba mu di ko digal ni ko ñett yi téye ko loolu noonu loolu day tegtale ngëneel gu mag gi nga xamante ne moom moo ci nekk comme ni nga xamante ne noonu lañ gisi woon ci julli yoor yoor ngëneel gu mag gi nga xam ne moom moo ci nekk ak ñetti fan yi nga xamante ne moom mooy ayyaamul biir yi di ko woor te yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu la njëkkoon a digal sayyidna Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu bi mu ne ko dolli ma ngir ne loolu damaa jàpp ne dafa tuuti ci la ko indi nag ci bi mu yéegee ba yéeg lañu ko nag lii nag moom amul lu ko gën a bari moom mooy nga woor koor sayyidna Daawuda alayhi salaam woor fan dog fan woor fan dog fan loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën ci koor amul koor bu tool bu ko gën subhaanallah yaakaar naa keroog maa ngi la koy wax maa ngi gis benn euh, euh, waay bu doon jàngale ci euh, benn professeur xaw ma exactement spécialité mais ni ma ko gisee moom da doon jàngal ay ay étudiants am maanaam muy leeral ne jeune maanaam dafa baax koor dafa baax ngir wérgu yaram nit ki rawatina ci ñi nga xamante ne dañu am ay hypotension wala hypertension wala bokk ay insuffisance rénale pour mën ko éviter wala yu bari yi nga xamante ne yenn feebar yi la comme ay diabète wala yu mel noonu nit ki pour mën ko éviter woor daf cee baax ba pare mu tekki ne bi gën nag ci koor mooy nga woor fan dog fan woor fan dog fan comme ni ko yenn bi wax sallallahu alayhi Euh, léegi euh, kon hadith euh, bi imam al Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat hadith numéro mille neuf cent quatre-vingt-un imam Muslim indi na ko hadith numéro sept cent vingt et un imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro mille quatre cent trente-deux imam at-Tirmidhi indi na ko hadith quatre cent cinquante-cinq ak sept cent soixante imam an-Nasa'i lu imam an-Nasa'i indi na ko hadith numéro mille six cent soixante-dix-sept ak mille six cent soixante-dix-huit deux mille trois cent soixante ba deux mille quatre cent huit kon yooyu la ko indi euh, imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala lu bari la ko indi maam ko ni gis na waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ suñu hadith bi moom des imam ibnu Maaja rahimallahu al-jamii' qala bil isnad al-muttasil fi al-kitab ilayhi haddathana Ali ibn al-Ja'd te moom mooy Ali ibn al-Ja'd ibn Ubayd al-Jawhari muy dakantam nekk Abul Hasan al-Baghdadi di waa Baghdad euh, rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gën a àdduna 134e année génn àdduna 230e année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekk siqatun sabt rahimahullahu ta'ala mu ne qaala akhbarana Shu'ba mooy gis nañ ko ibn al-Hajjaj gis nañ ko léegi an Anas ibn Sirin euh, al-Ansari muy Abu Musa euh, moom muy frère ci Muhammad ibn Sirin Hafsa Hafsa bintu Sirin la euh, dégg nga muy euh, taala euh, muy kon muy Abu Musa wala Abu Abdullah Abu Hamza al Ansari rahimahullahu taala ngir ne Seydina Anas ibn Malik moom mooy mooy seen moo leen ñoom maanaam taala anhum ajma'in Euh, waaye ñoom waa Basara a rahmatullahi alayhi moom mi ngi gën a àdduna 34e année génn àdduna 118e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa qaala mu ne sami'tu dégg naa Anas ibn Malik al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn muy Abu euh, Hamza euh, di waa Madina ginnaaw ga mu nekk waa Basara rahimahullahu ta'ala radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn na quatre-vingt-dix quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna fukki at laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi na euh, daa at ah euh, téeméeri at ak lu teg wala téeméer ak ñett ah dégg qaala moom mu ne qaala wax na rajulun benn waay minal ansaar ci wàll ansaar maanaam muy sayyidina Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la doon dund ci kanam naan qaala huwa Itbaan ibn Maalik an nabi sallallahu alayhi wa maanaam moom la doon wax maanaam mu ne wax kaana te nekkoon na bax man ku am yaram waxoon na li nabi ñeel yenente bi sallallahu alayhi wasallam inni naka man laa astati'u du ma am kattan as-salaata di julli maaka ak yow maanaam ñëw di julli ci tout le temps ak yow maanaam moom ngir yaram sama yaram mayu ma ko daal may ñëw tout le temps di déplacer ngir sumu dëkkoon dafa sori mu ne ko nag léegi daaw mu woo ko mu ne fa sanaa mu daal di toggal li nabi ñeel yenente bi sallallahu ak ñam fa da'ahu mu daal koy woo ilaa bayti yi ci këram ne ko léegi dama bëggoon nga ñëw ci sama kër maanaam am na foofu jàkk place bu ma defar pour nga julli fa nee na ba mu wa nataxa mu daa di euh, wis lawoo ñeel ko tarafa wàlluk xasiirin ak maanaam batan bi maa in ci ndox maanaam mu daa di gis maanaam ngir ne euh, dafay sikki sàkk ndax am na sobe wala déet comme ni nga xam ne noonu la Seydina Anas moom ci boppam waxe woon radiyallahu fa qumtu ilaa xasiirin lana qadis waddat min min tuuli ma lubisa fa nadahtu alayhi maanaam nga gis ni daf ni ma daal jóg ci euh, dem ci benn euh, sijaada boo xamante ne damaa gis mu commencé ñuul ngir yàgg giñ ci yàgg tëdd maanaam euh, ma daal di koy xool maanaam ngir ne day sikki sàkke ndax am na sobe wala déet ma daal di koy wis ma daal wis ndox noonu rek ci kaw maanaam bu fekkee ne da ngay sikki sàkke ne ndax am na sobe wala déet da nga koy wis ba par contre su fekkee ne wis nag tekkiwul nii de maanaam tekkiwul tekkiwul nii def nii rek nii tekkiwul lii <laughs> da ngay jël ndox dëggal def nii sotti voilà voilà maanaam du ne da dangay laal sa sa sa sa loxo ci sa baaraam yi sa catu baaraam yi ci ndox rek di wiccax déedéet da nga jël ci sa ci sa ci sa ci sa ténk yi ngay tibb ndox maanaam ngay def ndox di di di di wis loolu la mu dee ba mu defee lool nag wa mu wax fulaan ibnu fulaan diw doomi diw min jaarut yi ci waa jaarut maanaam waa bani jaarut mu ne li anas mu wax ko naa anas radiyallahu anhu mu ne ko akaana nabiyyu ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nekk nekkoon na yu salli daan julli ad-duha yoor yoor qaala fa qaala moom mu ne maa ra'aytuhu man de gisuma ko woon sallaamu julli ghayra zaalika al-yawm lu bokk te gis boobu maanaam kon bi ñu gis ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bëriwul woon lu mu doon def loolu noonu rawatina fu ko nit ñi di gisee maanaam bëriwutoon lu mu ko doon def lu tax sayyidat Aisha radiyallahu ko jàpp ne farata la maanaam nit ñi di ko def jàpp ne farata la faf yeneen bi sallallahu faf nag mu gis yeneen bi sallallahu gis nit ñi di ko def rek mu mu mu daal di mujj nekk farata ci ñoom dégg nga kon euh, hadith bi euh, te lii Madina la amee woon maanaam mooy wane ne moo tax mu indi ko mu ne ci ci ci teewaay fil xadar ngir ne Madina la euh, amee woon Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu haditham bi li muy tegtalee li tax ñu indi ko fa tamit mooy na comme comme du ko bàyyi ba keroog muy génn àdduna mooy dana ko def su teewee mm-hmm. maanaam su teewee sax la gën a yey ci kay ci su tukkee na dégg loolu kon moom mooy tax wallahu a'lam xadis bi euh, imam al-Bukhari indi woon na ko xadis numéro six cent soixante-dix dina ko indiwaat xadis numéro six mille quatre-vingts euh, imam Muslim indi ko xadis numéro six cent cinquante-neuf imam Abu Dawud indi ko xadis numéro six cent cinquante-sept ak six cent cinquante-huit imam an Eh, imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro douze mille douze mille trois cent vingt-neuf douze mille quatre cent soixante-quinze douze mille huit cent quarante-quatre douze mille neuf cent dix douze mille neuf cent quatorze douze mille neuf cent dix-sept treize mille trois cent soixante-sept ak quatorze mille cent un sama gis eh, kutubu sitta eh, ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii mu ne baabun ar-rak'atayni qabla az-zuhri maanaam kon gis juge nañ ci yoor yoor léegi nag ñu ngi yéeg jant baa ngi yéeg ah maanaam voilà léegi ñu dem ci euh, tisbaar léegi nag ndax juge woon nañ ci fajar gi ah du dëgg juge woon nañ ci fajar gi léegi ñëw nañ ci yoor yoor yoor yoor la ci jaarale ci bokkul ci li nga xam ne moom mooy sunanu rawaati bi waaye def ko cee jaarale ngir ne maanaam dafa am solo jullig yoor yoor mu daal di koy dugal ci diggante bi waaye nag léegi nag ñu daal di jëm ca kaw ah mu daal di wax jullig farata yi ak jullig yi nga xam ne ginnaaw farata ak maanaam ak laataa farata waaye mu daal di ñëw nag jul ci julli yor yor ngir solo gu mag gi nga xam ne moom la amee léegi nag mu daal di ñëw nag ñu daal di julli li nga xamante ne moom mooy tisbaar léegi nag mu njëkkee li nga xam ne moom mooy ñaari rakka laata tisbaar mu ne baabun bunta ngi ni ar boo xam ne day wax ar rakataani ñaari rakka qabla zuhri lu jiitu euh, tisbaar li nga xamante ne euh, moom la wax euh, ne ñaari rakka laata tisbaar imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Euh, daa dina leeral fii ne li nga xamante ne moom mooy ñaari rakkaa yi du rek ci ñaari rakkaa la yam comme li nga xamante ne noonu la nekkee mazhabu ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, Shafi'i ak maanaam Hanabila yi rahmatullahi alayhim ñoom Shafi'i ak Hanabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne laataa tisbaar ñaari rakkaa moom mooy bokk ci sunanu rawaati bi amma li nga xamante ne euh, waaye nag Shaafi'i rahmatullahi am dañ ne boo ko defee ñeent moo gën ñi nga xamante ne ñoom ñooy Hanafi rahmatullahi am ñoom dañoo jàpp ne ñeent la ñi nga xam ne ñooy fuqaha Maliki rahmatullahi am ñoom dañoo jàpp ne amul luñ ci teg kenn waaye ñaari rakka daal baax na naka noonu boo defee ñeent nag moo gënati maanaam kon ñoom noonu la ñu wuutewee ci euh, mazhabi rahmatullahi alayhim mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathana Sulaymaan ibn Harb Euh, te moom mooy al azdi al waashihi abu ayyub al makki yi nekk basari nekk qaadi bu màgg boobu rahimahullahu taala comme niñ ko gisee woon génn gane àdduna cent quarantième année génn àdduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci basara mu ne qaala haddathana hammad ibn zayd te moom mooy abu isma'il di sëriñu imam waa basara hammad ibn zayd ibn dirham al azdi al Jahdami rahimahullahu ta'ala gane àdduna 98e année génn àdduna 179e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Ayyub te moom mooy ibnu Kaysan muy ibnu Abi Abi Tamima as-Sakhtiyani euh, rahimahullahu ta'ala muy Abu Bakr di waa Basra rahimahullah gane àdduna 68e année génn àdduna 131e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Nafi' muy mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma muy Abu Abdullah al-Qurashi di waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam mi ngi génn àdduna 116 jàpp 117 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu Umar muy sayyidina Abdullahi ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala anhu ala anma sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne hafiztu mokkal naa min an-nabi ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ashara rak'atin Euh, juróom fukki rakka maanaam laa jàpp ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom mooy dama seetlu ne yenente bi sallallahu alayhi wa yii moom dama daan seetlu ne doonu ko bàyyi ci naafila maanaam saa yu ñu jullee damay seetlu ne ci julli farata yi rek yii dama ko daan seetlu mu di ko def naafila yi muy rakka tey ne ñaari rakka qabla zuhri bi laataa tisbaar maanaam kon ñu gis ne ci fii maanaam lii moom moo tax muy dëgëral mazhabu hanafi sa euh, hanabila yi rahmatullahi alayhim ak shafi'i yi rahmatullahi alayhim mais surtout hanabila yi rahmatullahi alayhim mu ne rak'atayn ñaar rak'a qabla zuhri laata tisbaar wa rak'atayn ak ñaar rak'a ba'daha ginnaaw tisbaar wa rak'atayn ak ñaar rak'a ba'dal maghribi ginnaaw timis fii bayti yi ci këram maanaam da daan julli rek dem ci këram julli fi ña timis loolu da daan julli ñaar rakkaay loolu kon ñu gisoon ne day tegtale ne ñaar timis gi maanaam ñaar rakkaay yañ koy def du ne ngay sëlmal rek daal ni ba gaaw julli ñaar rakkaay sinon waxtu ñaar rakkaay yi ngëneel gi day jàll déedéet maanaam ngir ne am na temps wu ci jàkka ji dem ba ci këram julli fa ñaari rakkaay waaw te sikk nekku ci ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da daan def ay baaqiyaatu yeneen ñaar yi loolu moom ñaar maanaam ñu am xel duñ ci werante mu ne wa rakatay ni ak ñaari raka ba'dal isha ginnaaw gee fii bayti yi ci këram wa rakatay ne ak ñaari raka qabla salati subhi ak ginnaaw ah, maanaam laataa julli suba mu ne nag kaanat jamono la nag joo xam ne maanaam dafa nekkoon saatan jamono joo xam ne laa yadxulu doonul woon dugg ala nabi yi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fiiha ci jamono jooju maanaam sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma daanu ci dem biir kër yenente sallallahu alayhi wasallam ci jamono jooju mu ne waaye nag mu ne xaddasat nii nettali na ma nag Hafsa sama mag sayyidat Hafsa radiyallahu anha di soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam annahu naka moom kaana nekk na iza azzana bu daan nodd al muazzinu noddukat bi wa talaam te mu fenk maanaam ci jamono bi nga xam ne ci lay fekk mu fenk al fajru fajar salla day julli rakkateeri ñaar rakka maanaam foofu lay jullee ñaari rakka dooga dem ci jàkka ji julli julli suba maanaam ñaari rakkaay fajar yi ci këram la nga daan jullee daanul dem ba ci jàkka di julli ñaar raakaay fajar déedéet ci këram la daan jullee ñaar raakaay fajar dooga dem ci jàkka ji te loolu moom la yent bi daan def sallallahu alayhi wasallam gis nañ ko ci hadith sayyidat Hafsa Aisha radiyallahu ta'ala anha ne daf ko daan def sax bu fekkente ne fekk na ma ma yeewu mu waxtaan ak man su fekkente ne yeewul mu daal di tëdd ci ndeyjooram maanaam euh, ci wàllu ndeyjooram ba ba noddu waaj jot mu doogu génn dem ci euh, dem julli ji euh, hadith bi xadis bi gisoon nañ ko maanaam ne imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon nag xadis numéro euh, six cent dix-huit neuf cent trente-sept neuf cent quatre-vingt-quinze mille cent soixante-cinq ak mille cent euh, soixante-douze maanaam kon fii moom mooy fiñ ko mujjee gis maanaam dootu ñu gisati xadis bi rom jeex na euh, imaam Muslim rahimahullahu ta'ala indi na ko xadis numéro sept cent vingt-trois ñetti yoon ak sept cent vingt-neuf Euh, benn yoon 747 tamit benn yoon imam Abu Dawud na ko xadis numéro 1252 imam At-Tirmidhi na ko xadis numéro 452 425 432 433 461 551 imam An-Nasa'i lu bari bari la ko indi imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1143 ba 1145 euh, imam Malik indi na ko 336 ak 459 euh, imam Ahmad ibn Hanbal tamit lu bari bari la ko indi kon dañu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp euh, solo nañu suñu hadis bi rahimallahu al-jami' na qaala bil isnaad al-muttasil fi al-kitaab la haddathana Musaddad gis nañ ko léegi nu Musarhad ibn Musarhad Abul Hasan al-Asadi al-Basri rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Yahya gis nañ ko léegi mu ibn Sa'id al-Farrukh euh, ibn euh, al-Farrukh al-Qattan ibn Farrukh al-Qattan rahimahullah an Shu'ba mu ibn al-Hajjaj tamit gis nañ ko léegi an Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Muntashir Euh, te mooy euh, Ibrahima euh, mooy al-Hamdani Ibrahim ibn Muhammad ibn Muntasir ibn al-Ajda' al-Hamdani di waa Kufa rahimahullahu ta'ala nekk siqatun saduqun nekk nit ku saalih nit ku baax an abihi mu jëlee ci baay mooy Muhammad ibn al-Muntasir ibn al-Ajda' ibn Malik al-Hamdani muy Abu Abdullah al-Wadi'i di waa Kufa moom itam rahimahullahu taala mu ne an an Aisha mu jël sayyidat Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha soxna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam anna nabiyya naka Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kaana nekk na laa yada'u doonu toon bàyyi arba'an ñeenti rakka qabla zuhri laata tisbaar wa rak'atayni ak ñaari rakka qabla al-ghadati laata fajar bi laata jullit suba maanaam muy ñaari rakka fajar bi maanaam kon ngi gis ne sayyidat Aisha radiyallahu anha ñeenti rakka fii la wax ne moom daanu ko bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daanu ko bàyyi maanaam bu boobaa sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma li nga xamante ne moom la wax maanaam moom mooy moom li mu gis borom ko xam ne nag rahmatullahi alayhi indi nañ ci ay gëndale yu bari bari bari yoo xamante ne nan lañ koy gëndal maanaam moom mooy ne xëy na sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma dafa gis ñeenti rakka waaye dafa fàtte ñaari te loolu yanuwut maanaam ngir ne dafa ni def doo dafa daan jullee génnante bi <laughs> Euh, mu wax nañ daal wax yoo xamante ne wax yu bëree bëri la euh, yoo xamante ne dañ daan dañ doon wax ne loolu moom moo tax Seydina Abdullah euh, ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wax ko maanaam ne da daan julli ñeenti rakka këram ne Sayyidat Aisha radiyallahu anha da maanaam ne Yonent bi sallallahu da daan julli ñaari rakka këram dem ci jàkk ji julliwaat yeneen ñaari rakka bu boobaa Seydina Abdullah ibn Umar effectivement radiyallahu anhu moom ñaar rakkaa yi ci jàkk ji rek lay gis du ñu jugis ñaar rakkaa yi ci kër ga loolu tamit yoon na maanaam sauf que dafa am xadiis boo xam ne mu ngi ci musnad imam Ahmad bu leeral nag ci biir kër gi la daan jullee ñeenti rakkaa yëpp maanaam kon loolu day tegtale ne euh, ñeenti rakkaa yi yii Sayyidat Aisha di wax radiyallahu anha maanaam mooy di daan ci kër gi te bu boobaa dañ ciy xamee ne ñeenti rakkaa yi léeg-léeg Yonent bi da ka daan jullee ci kër gi léeg-léeg mu jullee ko ci jàkka ji et lu bari lu mu daan def mooy ñeenti rakka la daan julli ci kër gi doog a dem julli ji tibi tis tisbaar bi comme ni mu daan def ak fajar bi waaye léeg-léeg mu julli ñaari rakka kese léeg-léeg mu def ko ci ci ci jàkka ji maanaam bu ñëwee ci jàkka ji daan def ñaari rakka kese mu bañ a nekk ñeenti rakka euh, wallahu a'lam mu ne tabaahu maanaam euh, topp na ci wax ji mooy Yahya ibn Sa'id as-Qattan maanaam ñi nga xam ne solo nañ jëmmi hadith bi ci Shu'ba mooy ibn abi adiyin mooy muhammad ibn ibrahim ibn abi adi eh, eh, ibn ibrahim as-sulami taala muy abu amran eh, di waa basara rahimahullahu taala génn àdduna cent quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi te mooy ibn mar al-bahili rahimahullahu taala muy abu usman al-bahili waa basara génn àdduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi moom ca basara tamit ñoom ñëpp an Shu'ba moom mooy ibn al-Hajjaj rahmatullahi ala al-jami' wallahu ta'ala a'lam hadith bi imam al-Tahrij moom gisoon nañ ko hadith numéro 592 euh, 1159 ak 1169 hadith bi tamit jeex na dootuñu ko gisati moom tamit jeex na Euh, dootuñu ko gisati euh, imam euh, Muslim in na ko hadith moom 724 ñaareel 725 ñaareel 730 738 ak 835 bu ci nekk benn yoon Abu Dawud in na ko hadith moom 1251 1253 1254 1340 1350 1600 361 1362 imam At-Tirmidhi in na ko hadith moom 416 426 436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 Amin. Mm.